Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyadu as-Salihin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi al-baab al-khaamis ashar ba'da al-mi'a ba'da al-mi'atayn wa 'an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam akthartu alaykum fi siwaak rawaahu al-Buxaari rahimahullahu taala kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawi ginnaaw biñ gisee ci tool bi ci garab bi euh, ci tool bi ñu sell ñi nag muy deux cent quinze radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin di wax ci baabu fadl siwaak wa xisaalil fitra ba léegi boo seetloo biñ tàmbalee ba léegi mu ngi ci wàllu wu njëkk mooy fadlu siwaak ngëneelu soccu kese lay wax ñëwagul ci xisaalul fitra yi nga xam ne ñooy li làmboo li nga xam ne mooy fitra loolu lay mujje kon bi ñu mujje woon gis moo doon xadiis sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu doon xadiis mille cent quatre-vingt-dix-huit mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha annaha qaalat kunna nu'iddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam siwaakahu wa tahura bani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxoon tey alhamdulillah ñu war a gis hadis bi ci tegu muy mille cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne wa an Anas mu ngi jógee Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne wax na ndawal yàlla li sallallahu alayhi aksartu baril naa nag aleykum ci yéen sama saxaaba yi fi siwaaki ci tudd gu ma leen di tuddal socc di leen ko ñaax di leen ko euh, digal <laughs> voilà léegi mu ne rawahu al Bukhari hadis bi al imam al Bukhari moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est moom dong ko solo ñu ne déedéet sëriñam bi al Ahmad ibnu Muhammad daal di woon na koy solo lu jiitu waaye naka noonu bokk taalibeem daal mais du mais du imaam Ahmad lañ bokk nekk seen taalibi non al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al imaam al-Buxaari mu ngi ko indi ci benn buntu kese kitaabul jumaa baabu siwaak yawmal jumaa boo seetloo hadiis sayyidinaa Abu Hurayra lawlaa an ashukka alaa ummatii aw alaa an-naas lamartum bi siwaak ma'a kulli salaa hadiis boobu bi mu ko dee bii la ci teg. muy hadis 888 mooy sunu bi mu ne haddathana Abu Ma'mar mu ne nettali nañu Imam al-Bukhari Abu Abdillah Abu Ma'mar di sëriñam Abu Ma'mar di Abdullah ibn Amr ibn Abi al-Hajjaj Maysara Abu Ma'mar al-Basri at-Tamimi al-Minqari mawlahum al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 224 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdul Warisi mu nekk ñu nett ma Abdul Waaris di Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamiimiyu al-Anbariyu mawlaahum at-Tannuuriyu al-Basriyu rahimahullah gane addina cent deux génn addina cent quatre-vingts rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Shu'ayb ibn al-Habhab mu nekk leen nettal ma Shu'ayb ibn al-Habhab al-Azdi rahmatullahi alayhi Abu Saalih al-Basriyu génn addina la cent trente rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Anas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 am ñu wax leneen ba 93 am nañu ko wax foofale ca Basra nekkoon xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akthartu alaykum fi siwaak waaw man a dawal yàlla li saa sallam nee na akthartu alaykum baril naa nag ci yéen sama sahaaba yi fi siwaak ci li ma leen di ñaax di leen soññ li nga xam ne mooy soccu ndax am solo gi nga xam ne moom la am kon hadis bi nii la ko al imam mu daal di indi al hafiz an Bukhari rahimahullah al imam al hafiz ibn Hajar rahimahullah ah, bi muy wax ci lii ah, mu ne beneen hadis hadis Anas bii nga xam ne aksartu alaykum fi siwaak mu ne qaala ibn Rushayd mu ne ibn Rushayd de rahmatullah alayhi nee na munasabatuhu ab lëkkaaleem lilladi qablahu ak bi jiitu bi mu nga xam ne mooy xadis bi ko jiitu wax nañ la lawla an ashuqqa ala ummati bu dul woon ne damay bañ teg coono sama xeet wala wala nit ñi kononte kon dinaa leen digal soccu saa ñuy julli mu ne lëkkaaleem ak xadis boobale min jihati anna sababa man'ihi kene ci wàll kene sababu li tax yonent bay saar saam tere min ijaabi siwaaki ci farataal eh, li nga xam ne def mu war ak siwaak socc loolu la côté boobu la wax ci yaajihi ak sa oojagum aajo ilal intizaari ci di utal ngantaan iksaarihi ci bari lam alayhim ci ñoom fii fiihi ci loolee mu ne lool li ko waral lii lépp boo gisee la bi wax lii mooy wujudul mashaq waaw mooy amuk coono gu ci nekk di ko def tous les jours mu ne wala mashaqqata fi fi'li zalika fi yawmin wahid waaye amul benn coono bu ci nekk def ko benn bis comme yawmul jumaa fii ko imaamul Buxaari indi baabu siwaak yawmul jumaa voilà hmm? loolee euh, mu ne bu dee bis boobu parce que ci la doon waxe ne bu dee ne bis bi nga xamante ne nii bésub àjjuma daa nekk bis boo xamante ne dañ koo jagleel ci waajal taaral def loolu lool waxoon nañ ci ci sangu ga moo tax ñu digle ko ak di dee taaral ak tamit laal neex ah mu ne loolu nag nekk na loo xam ne day approprier yool aji julli ja ka koy waajal mu setal laabal gémmiñam bi nga xam ne moom moom lay sikkare boroomam moom lay munaajaatu di yàlla boroomam kon hadis bi yonent waaye saa saab lu ciy wax dane ak dane saxaaba yi qad aksartu alaykum fi siwaak <laughs> baril naa ci yéen li may tudd soccu ci yéen ngir rek am solo gum am am solo waaw ndax lim tàmm di leen ko tuddal di leen ci ñaax waaw di leen ci xemmem loo waaw loolu day wane lëkkaaleem ak suñu buntu baabu fadli siwaak mooy am solo quand fa mu am fa yonent way saa saam ba tax mu bari ci ba moom ci boppam def constat bi alayhi salaatu wassalaam seetlu mbir mi ne man de bari naa lu ma leen di soñño te li nga xamante ne mooy soccu ndax lan ndax am dayo gam am fa moom Allahu akbar waaw waaw waaw kon mu ngi noonee wallahu taala alam kon lëkkaale bi leer na te daanaka xadiis bi liñ ci waroon a wax ak yooyu mooy jiitu woon loolu gisoon nañ ko mu al imaamu al xaafidu al Buxaari no an-Nawawi rahimahullahu taala mu tekk xadiis mille mana waan Shurayh ibn Haani' rahimahullahu ta'ala annahu qaala qultu li Aa'ishata radiyallahu anhaa bi ayyi shay'in kaana yabda'u an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa dakhala baytahu qaalat bis-siwaak rawaahu Muslim rahimahullahu ta'ala kon hadis bii la ci teg mu ne wa an Shurayh mille mu ngi jële ci taabi'i la lak hmm? muy Shurayh ibn Hani dinañ ko gis léegi al-Harisi eh, rahimahullah mu ne an Aisha mu jële ci ren sayyidatu Aisha as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu anhuma mu ne qultu dama ko wax ne ko eh, sa'alat dana moom laaj na sayyidatu Aisha qultu li Aisha dama ko waa bi ay shay'in ana ci ban mbir la nekkoon moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon tàmbale doon tàmbale ba annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam idaa daxala baytam mosoon a dugg këram waaw mosoon a génn ba dugg si lan doon njëkke Aysa loolu laa bëgg xam suñu yaay radiyallahu anha qaalat mu ne bi siwaak soccu lay tàmbalee moom lay njëkk a def salawaatu rabbina eh, wa salaamuhu Allah léegi kon mu ne rawahu muslim mu ne xadis bi al imaamu muslim moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ko solo ñu ne noono sëriñam al imaamu ahmad jiitu woon ko ci ko noon solo na ko al imaamu abu daawud al imaam al jamii rahmatullahi alayhi hmm? léegi nag ginnaaw loolu kon ñu xool ci li nga xamante ne nii parce que hadis bi par exemple imam Abu Dawud du nu sax yëpp yu imam Abu Dawud yëpp ku indi comme ni ko borom awnul ma'bud di leerale waaye loolu taxuñoo jóg newuñ ci sunanu abi daawuda dana rawahu muslim bu ne woon rawahu abu daawuda waaw bu boobaa ñu taxaw ci loole mais jaru ko insha allahu taala al imam al hafiz mu ngi ko al euh, tahaara buntu bi lenn ci surah de baabu siwaak mu ne haddathana abu kurayb muhammad ibn al di muhammad ibn al ala di muhammad ibn rahimahullah gane addina la 161 génn addina la 247 rahmatullahi alayhi sëriñ wa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana ibn Bishr mu ne ki ñu nettali mooy ibn Bishr di Muhammad ibn Bishr ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar Abu Abdillah al-Abdi al-Kufi rahimahullah génn addina la 203 rahmatullahi alayhi an Mis'ar moo ko jëlee ci Mis'ar di Mis'ar ibn Kidam rahimahullah Abu Salama al-Hilali al-Amiri al-Kufi génn àddina la 153 ci wute bu ci am rahmatullah alayhi an al-Miqdam ibn Shurayh moo ko jëlee ci al-Miqdam ibn Shurayh ibn Hani ibn Yazid al-Harithi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an abihi Miqdam jëlee ko ci baayam di Shurayh ibn Hani ibn Yazid rahimahullah Abu al-Miqdam al-Harithi al-Kufi al yamaniyu rahimahullah li nga xamante ne nii mooy soixante-dix-huit fële ca Sigistaan rahmatullah alay imaam al-Hafiz nag nee na moom nii muxadram la voilà dana thiqatun muxadramun thiqa mooy fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotu koo gis Allahu akbar waaw ah <laughs> waaw kon mu ngi noonu mooy bokk ci taabi taabi yi gën mooy ñi nga xam ne dañoo fekk jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, euh, koo xamante ne nii euh, mais jotuñu koo gis hmm? al-Qaasim ibn Mukhaymira mu ne woon al-Hamdaani mu ne maa ra'aytu haarisiyan afdalu min Shurayh ibn waaw <laughs> imaamul Buxaari moo ko ndi ci Taariixul Kabiir mu ne nee na masumaa gis ku bokk ci ñoom euh, banu xaaris yi ku gën Shurayh ibn Hanimi kon qaala mu ne sa'altu Aysata radiyallahu anha qultu bi ayyi shay'in kaan yabda'u an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa dakhala baytahu qaalat bis-siwaak waaw lii waxoon nañ la bokk ci bërëb yi nga xamante ne nii ba léegi ci lëkkaale ma suñu buntu bi fadlu siwaak yi gëneelu socc mooy bokk na ci fiñ ko soppe mooy booy dugg ci sa nekk koo xamante ne nii da ngay tàmbalee waaw moo na al imaam as-Sindi rahimahullah la nag ci waxtu yëpp mu ne wala yaxfa nëbbuwul ko ne am na duxulahu al-bayta kay duggug yonent bay saa saam këram laa yaxtassu bi waqtin duuna waqt Abdullah amuloon benn waxtu boo xam ne la jagleel ak duggam wuute beneen mooy saa su ne mënoon dugg waaw ah, mu ne léegi mu ne eh, eh, loolu kon lool leer la waaw am na nag imaam al-Qurtubi nee na c'est possible que peut bu doon dóor a ñëw li muy njëkk a tàmbali mooy naafila moo taxoon nga xam ne comme lu bari ci kër yi la ko doon defee même bu dee am na ñoo xam ne dañuy bañal lool imaam yi mais loolu lu ñu mën a dégg la voilà hmm. am ñeneen ñu ne bon euh, parce que yoneen saa salaam booy yu ne sallu fii buyutikum ayyuhan naas julli leen kër yi seen kër yi mooy euh, fa inna afdala salaati euh, salaatil mar'i fii baytihi illal maktuba ndax li gën nit ki julli mooy ci këram bam def yi nga xam ne. farata la loolu moo tax ñenn ñi imaamu Qurtubi wax loolu waaw ak tamit ñi nga xam ne dañ ne boo affaire bi daal li mu gën a doon mooy mooy mbir mi lenn la mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy eh, rafetu dëkkaale woon waaw ak njabootam ba ñu ne ñëw ak alen boo xam ne ñëw sa soxna di la moytu ta nga war a nekk ci wetam wala war koo biis ak yooyu xam nga loolu tamit lu ñàng la quoi voilà ci nit moo tax lool nit da ngay am xel doo jóge na le voilà xëy ba kii ñëw noonu rek toog après nekk ci côté madame boo ñëwee bëgg mooy kii di ko jege di lii alors que sa gémmiñ gaa ngi mel ni euh, lu ma la mënula wax loolu tamit bokkul ci civilisation gi l'islam bi woote quoi akum niti wallahu taala mam ñu ne loolu la woon voilà loolu la mooy dëkkaale gu rafet waaw nga xam ne boo génnee léeg-léeg yàgg am na loo xamante ne nii mooy sa xetu gémmiñ mën naa soppeeku ak noppi gu yàgg wala yu mel noonu ba moo tax ñenn ñi am ñu ne bo parce da doon njëkk euh, fóon soxna yi moo tax soxna sam nekkal loolu la woon moo tax mu doon def noonu wallahu taala alam moo tax al imam kii ne <laughs> euh, parce que hadis bi xam nga day day tegtale comme niñ la wax sànq mooy euh, ak ci sopp gi doon waxoon nañ ko ci hadis yi na Abu Hurayra ba jamono yi ñu soppee nit ki di socc mooy booy dugg sa kër Eh, al imaam Abu Shama ak ñoom al imaam an-Nawawi yooyu yëpp daal dinañ koy wax ak surahul ahadith yi imaam ibn Daqiq al mu ne nag gis nga bi wala yakaadu yujadu dhalika fi kutub fi xamuñu ko fekk ci téere borom eh, borom fiqh yi mooy ñuy boole kër <laughs> mais bariwul ñu loolu la bëgg a alors que sunna la su mag a mag a mag. waaw boo xam ne rafetal ak dëkkaa ak ki nga xamante ne mooy sa soxna ak sa waa kër même bu dee ne amoo soxna yow fay célibataire bu woon ah man de kon garawul nu may dugg saa kër de mooy koy neen tuwaay saa sax même bu dee amoo soxna am soo quoi ak ki jullit yi daa war ak ak cet ci ak tamit loolu lu am am solo la waaw ginnaaw loolu nag leneen luñ ciy jànge <coughs> ah, <coughs> eh, mooy Euh, li nga xamante ne nii mooy euh, tabi'i yi comme liñ gisoon bële rek euh, Sa'd ibn Hisham li mu doon laaj Sayyidatu Aisha mooy ni ñu xëre woon ci xam yonent bi alayhi salaam am na lan moo doon mbiram moo taxoon ma ne la ñoom li ñu doon laaj dañ naan kayfa kaana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatawadda naka la yonent saa sallam doon jàppe neewuñ yow Aisha wala yow Ibn Abbas wala yow Abu Barza wala yow diw nan nga lay jàppe déedéet naka la yonent bi sa salaam ñii mu ñëw bi ay shay'in kaana yabda'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa daxala bayta nga gis Shurayh ibn Hani voilà ana ci lan la yonent bi alayhi salaam doon nekk doon njëkk tàmbal bu masoon a dugg li nga xamante ne mooy këram loolu lu màgg la lu màgg màgg ngoog mooy lan soccu xam nga ne moo si yonent bi alayhi salaam liy wane bokk li gën a feddalee ci le fait bu duggee këram loolu lay njëkk a def allah ay way nadafa ya ummata muhammadin sallallahu alayhi ay way nañu roy suñu sang bi borom bi nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana xam nga yooyu naqari dëkkaale googu man naa tasum sëy ah parce yenn muñ yu metti yi bu ko soxna si muñ booy ñëw mu lay moytu nga foog ne dara la te am na kersa bon rus na bokk rus na laa wax ne la ah nijaay doo doo borosu ji wala doo doo soccu ji wala doo nàngam yow nga kii rek boo kii sax mu lay mooy toog yooyu nga naan sama soxna si mu ñëw may mooy alors que yow la wal iyaadu billah waaw boo ñëwee sa bëñ yi mboq nga nekk koo xamante ne nii ku la séen li ñuy a gis mooy sa bëñ yu joonaat bi gisoon nañ ci xadiis ba gataat yee ñu génn yeneen saa saa waxoon ñooñ nga xam ne leen gisoon seen bëñ yi mboq mu ne leen soccu même bu dee xadis boobu am na wax am na am majhul fa ne dëgërul waaye loolu noonu mooy loolu la te war nañ la ci jamono yi nga xamante ne ñoo sopp ko socc mooy jamono yi nga xam ne yow sa bëñ dafa commencé di soppeeku ci mboq waaye du mboq kese bu ak ci xonq ak yeneen mooy bëñ bi weexoon di soppeeku ndax ñàkk a socc loolu ak tamit salte googu ñëw ba tegu ba def ay détaar nga war a dem ci dentiste yi loolu lépp mooy buñ ko doxaloon euh, yàlla xam na ne Euh, sécurité sociale bu France bu doon doxal nañu sunna <laughs> bu yonent bi saa salaam problème nu dents yi ñu bari di am du ñu ko am waaw dem ñu detaar teel la walla dindil la yi nga xam ne daa yàgg a tegu ci sa bëñ yi ba mbokk ba kii ñu teg nga dem ñu kii la mu jël lu cher lay cher lu lu cher bala ngaa am rendez bu rek ci dentiste bi tey nga dee ak yooyu yëpp nga xam ne il suffisait bantu soccu nga xam ne ni mu simple moo gën a yombu cigare fuuf boo demee ci ñoomin ñoomin ñoomin euh, ma ci euh, tawxiid ak ñoomin Sana librairie Sana yeeg ci librairie yeeg fépp France ak yooyu wala ci marché yeeg yooyu yëpp nga gis ñu ko fay jaay marché hebdomadaire yi ci euh, mon yi. waaw Sénégal moom foo nekk moom garab gi la tiim sax mën nga cee fàq soccu. wala maire bi jaay fii ci côté tali bi foo ne nga man fa am soccu ñu sàggane ko noonu ko waaw léegi nag di jooytu ay problème u bëñ yu ñu am man sama bëñ yi nàngam ak nàngam man sama nàngam ak nàngam allez ah, qu'est-ce que vous voulez da foog ne waxoon naa la yaakaar ngeen ne borom bi yónni na bu benn bu yonent bu mës a yónni ci caaxaan ak loo xam ne daal mooy bu ngeen ko toppee grawul waaw non yéenay seetaan ah, voilà <laughs> alors que ma ataakumur rasul faxuduhu waaw lu leen yonent bi sallallahu alayhi jox na ngeen jël ñun ñu nekk fi mu jox ñu lii boo gis nañ ci jat ci ci bi ñu génn laqad aksartu alaykum fi siwaak ne ah man kat baril naa ci yéen li nga xamante ne li ma leen di digal euh, euh, ci socc ñun ñu jàpp ne loolu yëpp c'est pas c'est pas grave léegi nag ah ñàkk tënku ci na moom problème la ci bépp wàll nag waaw ci bépp wàll ci bépp wàll amul fenn foo xamante ne nii eh, yow fa ngay amee eh, li nga xamante ne nii mooy jàmm quoi waaw kon loolu nañu ko bàyyi xel lool te xam ne suñu njariñ mooy li nga xamante ne mooy ci sunna si nga xam ne moom la suñu borom tegoon alayhi salaatu wassalaam lépp lu ñu jox nañu jël wa ma ataakumu rasul fa xuzu moo ñu jox lii ba pare nekkoon loo xam da ko doon feddali kon loolu nañ ci bàyyi xel tey doxale comme salaf yi nañu mbiru yonent bay saasaam ñor waaw taalibe noonu nga war a mel taalibe sëriñ bi dadul objectif sëriñ bu man di doon c'est pas l'objectif yow taalibe bi bu dee xam nga waxuma boo xamul dañu réeral la ba pare jaay la leneen ne lii mooy ak taalibe parce que léegi looloo xew te yàgg naa xew ah la wax yoo xamante ne boo seetloo ci benn nit la ak njabootam kese waaw kese waaye mbiru yonent bay saa saam bokku dara amul dara dañ ko dañ koy tudd noonu rek waaye boo gisee bu ñuy tudd ñoom ñañu ne moom lañu affilé Serigne ba sax ci la ñuy gën nekk sawar bu ñuy tudd waxu yonent bay saa saam nga xam ne loolu musiba la loolu du taalibe yow kay newoo ci dara loolu moom bu dee loolu moom taalibe moom taalibe baaxul wota nag taalibe lu baax la waaw taalibe mooy nan laay fexee roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam baatinan wa zaahira képp ku ma ciy dimbali kooku laay def moom laay topp waaw ku may dimbali nan laay roy yeneen ci may saasaan ci biir ak ci biti fexe di parfaire sama jikkoy biir yi ak samay biti yi muy koy gën a képp ku ma ci jàppale kooku mooy sëriñ la ci dul jàppale nag bal moom bi boppam la la wan eh, xañ la yonent bay saasam kooku moom boo ko mënee këdd sànni bu yeboo nga def ko waaw sànnil nga xam ne kooku dalay wor dalay jëfandikoo comme serpillère waaw booy pare mu lay sànni bala ngaa pare sax bu amatul ci yow gisatul njariñ ci yow dalay lay sànni wal iyaazu billah lool nag mooy mbiru trahir man waaw ndax sëriñ su bari ay trahir man lañ léegi waaw qad baana jahran annama shuyukhu hadha az-zamani julluhum fuxuuxu la Bamba waxoon radiyallahu anhu te waxatina dëgg waaw leer na nañ kenn sëriñu léegi jamono jiita jamonoom la doon wax de tamoo tane woon suñu bos mooy mbir yi day gën ñàng waaw waaw tey la mooy yàlla gi gën a yokk ñeme yàlla gi cee gën a bari waaw moom jamonoom moom Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu <laughs> waaw <laughs> Sëriñ Tuuba <laughs> yaa keroog muy muy muy muy muy muy muy muy eh, correction benn waaye ci sëñ sëñ Babacar waaw mu ne sëriñ waaw waaw waaw kon ñu ne sëriñ eh, daal di tënk ko ci li sëriñ Tuuba wax waaw sëriñ c'est vrai sëñ moom waaye gaawal la rek baral la buñ def waaye loolu it rigueur daa am ci lu bari voilà sëñ ah, <laughs> waaw Serigne <laughs> <laughs> waaw Serigne anhu waaw maa ngi maa ngi jéggalu sëñ eh, Serigne Théo maa ngi jéggalu kon bokk Serigne Babacar waaw kay loolu am na solo waaw eh, eh, avec taalibe dafa war a nekk koo xamante ne nii dafa ànd ak rigueur quoi hatta ci wax moo la imaamu Shafi'i doon wax naan ñi ma gis ñu gëna bàyyi xel sew sew wax ya jooy mooy fuqaha yi waaw sew sew wax du da ngay ñëw tërëx rëfi wax wala nii lañuy wax waaw loolu nañ ci bàyyi xel <laughs> waaw kon mooy eh, eh, eh, nit boo yeewoo ki lay jëme ci yàlla da nga koy seetaan yonent bay saar saab mooy royukaay bi mag bi kook lañ ñuy wan sëriñ boo dem dalaa war di fexe di la nirule yonent may saa saam di la melal ni moom ba ni nga xamante ni nii ci ngay àgge mu teg la ci loxo yonent may saa saam waaye sëriñ bu bu bu bu bu bu joyetu loolu rek la mawlaana Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabba al-Sharif al-Maghribi radiyallahu anhu Sharif marocain bi doon wax sëriñu boroom al-Ibriz radiyallahu anhu pont bii la wéy jarit ma ànd ak taalibe bi mu ne ko pont bii de dañuy may ñu jóge wàllu yu dem ci wàllu wële xam nga pont ab pont noonu lay jariñ pont bi buñ ko defee ci kaw autoroute bii nekk fii ci bunt ci Pikine buntu Pikine pont bañ def ngir ñi bu ñu bëggee jóge côté bii ah jóge daal di dem beneen côté gannaaw raay bi ñu yéeg ci kaw pont bi daal pont bi daal di jàll buñ ko yéegul fu ñuy jëm duñ fa buñ dindi woon pont bi duñ ko mën ndax bi dañ koo tabax waaw miire ko loo xam ne manoo fa yéeg noonu mu ne pont bi da dañuy way ñu jóge fii dem ci fee mu ne waaw kay sëriñ nag noonu la moo lay may ngi jóge fii yóbbu lu ci ren saa salaam mu ne la ko léegi bi bu dee euh, euh, euh, jariñatul lool lu muy kii bu dee mënatul lool mu ne ah kon de amoo fi njariñ mu ne sëriñ nag lool la waaw sëriñ bu la dul wan yonent bay saa amul njariñ bul seet nag nu mu sant ak kuy baayam ak kuy maamam waaw loolu boo ko seetee rek mooy yow doo trouver waaja kon loolu nga gis salaf yi li leen soxaloon moo doon qultu bi ayi kaana ana lan damaa wax man Shurayh ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha mais ana ci lan lay ne saasam doon dëkk tàmbalee mu ne ko bis siwaak taala aalam al imam al hafiz taala léegi nag indi beneen xadis eh, xadis bii de nañ ko jël ba pare mu ne waan abi Muusaa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala daxaltu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa tarafu as-siwaaki ala lisaanihi muttafaqun alayhi wa hada lafdu Muslim rahimahullah kon xadis bi la ci al imaamu alxafidu nawawiyu daal di ciy teg muy xadis sayyidatu Aïsha oh non muy xadis deux cent léegi ñu ci mil deux cent yi ah, vay vay xanaa léegi euh, euh, euh, sa xel war naa a dal hmm? sa xel war naa dal waaw mu ne kon wa an abi Muusa mu ngi jële ci abi Muusa al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala hmm, radiyallahu anhu muy Abdallah ibn Qays di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne annahu qaala nee na daxaltu damaa dugg man abu Muusa Hmm? ala nabi yi ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi ma fa duggee léegi nag wa taraful siwaaki te xaalam li maa ngi fekkoon que ne catu li nga xamante ne nii mooy socc bi mu ngi woon ci làmmiñ bi ala lisaanihi mu ngi woon ci catu làmmiñ bi ci làmmiñ bi catu socc bi mu ngoon ci làmmiñ bi muttafaqun alayhi mu ne xadiis bii de al imaamul Buxaari rahimahullah solo na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima en fait bi euh, gisu wuñ fi woon xadiisu saydna abu muusa al ashari radiallahu taala anhu bi nga xam ne ci la doon wax ne euh, dafa dafa masoon a dugg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak li nga xamante ne ni mooy ay mbokkam ci ashari yu na yi léegi ñu laaj euh, li nga xam ne mooy al imra quoi yonent bi alayhi salaatu wa daal di leen defal poste yonent bari saa saam mooy lébéy loo leen jox leen poste léegi yonent bari saa saam ne ñun duñu ko jox euh, duñu ko jox ki nga xamante ne mooy da koo laaj xadiis boobu mooy bii waaw waaw waaw xadiis boobu mooy xadiis bii xadiis mooy dañ koo tënk nii ñoom dañ koo tënk nii ñoom côté bii nii waaye xadiis bi boobu la mooy bu gudd boobee waaw kon nag loolu lu ama am solo la ñu xam ne boobu la mooy bii nii eh, fekk daa ñëwoon di laaj eh, al amal quoi <laughs> ah yeneen ba kenn ci ñoom quoi ñoom ñaar eh, ñoom ñaar ñoom ñaar la woon parce que moom yëgu ko woon voilà moom yëgu ko woon xamul woon ne looloo leen tax a jóg après nag ba mu ko kiiwee ne man ah yeneen saa saa ne ko yow Abu Muusa looy wax mu ne ah. yonent bi alay salaam dinañ ko gis léegi ci guddaayo kon léegi xadiis boobu léegi kon nee na muttafaqun alayhi nañ jëgg li jënti loolu léegi kon laaj bi mooy nee na kon ñoom ñii ñooy ñoo ko solo al imaam al Buxaari ka imaam Muslim léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal di woon na koy solo lu jiitu na ko noon seen mbokku taalib al imaam Abu Daawuda ak al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi ala al hmm? eh, waxoon nañ la bu ñu la doon wax ne daa ñëw eh, eh, mais nañ ko gis ba pare <laughs> waaw mooy naan o o ñaay ñu dafa ñëw ci ay terme nag yu wuute yoo xam ne o o am na yeneen tamit kom ci sunanu Abu Dawud mu ngi naan yani yatahawwa voilà naka noonu ainsi de suite mais lañ gis ci imaamul Bukhari rahimahullah nan la ko solo moom mu ngi koy indi kitaabul wudu baabu siwaak rahimahullahu taala mu ne kon haddathana Abu Nu'man mu ne nettali nañu Abu Nu'man di Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Abu Nu'man al-Basri ñu xame ko ci Aarim rahimahullah génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd mu ne ki nettali mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina 98 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi an Ghaylan ibn Jarir mu jël ko ci Ghaylan ibn Jarir al-Ataki al-Azdi al-Basri rahimahullah génn àddina 129 rahmatullahi alayhi an abi Burda moo ko jëlee ci abu Burda ibn abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma génn àddina la cent trois nekkoon al-qaadi nekkoon Kufa kufi al-Ash'ari radiyallahu anhu an abi an abi mu jëlee ko ci ba Abdallah ibn Qays al-Ash'ari abu Musa Euh, génn àddina 42 am na nag ay wuute ñu ne sax ba 153 dalli nay dundu foofu annahu qaala radiyallahu anhu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa wajadtuhu yastannu bi siwaakin bi yaqulu uwa uwa wa siwaaku fii fiihi ka annahu yatahawwa mel ni da tellement dafa yéggi woon dayo ci nu mu doon mel ni kuy kuy waccu oh mooy loolu la mooy mooy daa dugal soccu mu ci biir yonent bi allah akbar waaw <laughs> ah, moom la naan ka annahu yatahawwa mel ni kuy mooy yataqayya at-taqayyu mooy at-tahawwa <laughs> voilà kon mu ngi noon ndax jéggi dayo gu mu jéggoon dayo ci loolu tamit ci hadis bi lañuy ñuy jàng ke siwaaku alal lisaani bi soccu soccu du yi kese waaye eh, eh, eh, mooy euh, làmmiñ wi tamit da nga koy euh, kii tuulan boobu nag da ngay jële ci biir di xëcc voilà waaw kanta nag bu dee socc bu dee bëñ yi waxoon nañ la boroom xam-xam yi ñoom li ñuy so euh, sopp mooy ardan mooy vertical mais bu dee làmmiñ wi mooy da ngay jële vertical non ñoom horizontal lañ socc ci bëñ yi waaye bu dee làmmiñ wi vertical hmm? waaye waxoon nañ la xadis boobu wérul voilà <laughs> kon loolu lu ama am solo la hmm? léegi lii moo doon euh, tamit tegtalu liñ doon wax ne est ki mën naa sotti ci mbooloo waaw loolu mooy comme bii voilà ak ñi nga xamante ni imam bi tamit di soccu ci li nga xam ne mooy ci kanamu euh, ñi nga xam ne ñoom la jiite loolu dara newu ci naan gaa yi naan lool du silvii di socc biir nit ñi ñooñu xamuñu li ñuy wax voilà xamuñu li ñuy wax noppi moo gën ci ñoom di wax wallahu taala alam kon al imamu kanta muslim mu ko ni kitabu tahara moom it babu siwaaki même bunti kitabul wudu kii la def imam Bukhari babu siwaak kanta imam muslim wax nañ la baab yi leen ci surah ñoo wara mu ne hadathana yahya ibn yahya ibn habib al harisi mu ne nettal nañu suñu sëriñ bi yahya ibn habib eh, al harisi mooy yahya ibn habib ibn arabi al harisi ñi ne shaybani abu zakariya al basri rahimahullah génn àddina la 248 rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi kon qaala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd du moom lañ gis sànq non ci riwaaya imam al-Bukhari si Hammad an Ghaylan ñoo leen ñoo ko bokk mu jël ko ci Ghaylan wa huwa ibn Jarir al-Ma'wali rahmatullah ala al-jami' an Abi Burda gi ñu ngi naan Abi Musa ñoom ñoo gis nañ ne radiyallahu anhu annahu qaala daxaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tarafu as-siwaaki ala lisaanihi mu ngi nii mu ne dama dugg lii nag la indi fii nii la al imaam daal di yi la indi fii mu ne damaa dugg ci Yonent bi saa saam fekk catu euh, socc bi mu ngi ci kaw làmmiñam loolu mooy da doon fecc euh, bi soccaale làmmiñ bi lii dañuy wan ne soccu comme li imaamu Nawawi doon wax te soccu du euh, sopp nañ mu laal pale bi ak tamit làmmiñ wi voilà mooy li ci kaw euh, gémmiñ gi noonu euh, comme bu jëlee làmmiñ bi ci biir yëkkati ko fi muy laal ci kaw ci bu tëjee gémmiñ gi euh, catu daal di yëkkati làmmiñam cat bi muy laal la ca kaw loolu soxla nañ sopp nañ nga laal mais ndànk bu ko bës baax de lool daan daan nooy <laughs> voilà bala ngay gaañ sa bopp waaye ak ci kaw làmmiñ bi bii ci xadis bii lañ ko jële xadis bi waxoon nañ la mooy xadis bi nga xamante ne ah dëgg-dëgg mooy bi doon wax ci wàllu imaara foofu la hadis bi ñëw foofu la ko al imaamu euh, euh, kii euh, al muslim daal di indi ci li nga xamante ne ci lu gën yaatu waaw foofu la ko indi léegi nag foofu nii la ko waxe nii la ko waxe mooy que léegi gis ne kon fii nii da koo gàttal waaw da koo gàttal lool da koo gàttal ah, léegi euh, mu ne imaam muslim foofu mu ngi ko indi mu ne haddathana mu jële ko ci yoon boo nañ itam loolu euh, ci yoon yoonu Humayd ibn Hilal mu ne haddathani Abu Burda qaala mu ne qaala Abu Musa aqbaltu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ma'i rajulaani ma'a al-ash'ari min al-ash'ari mu ne damaa dëgmal ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi àndoon man ñaari góor bokkoon ci suñu mbokk yi ci ash'ari yu ne yi bokkoon Yaman ahaduhuma an yamini kenn mu ngi woon sama ndejoor wal aaxar keneen kan yasaar mu ngi woon sama càmmoñ léegi nag bi nga xamante ne nii noonee la demee eh, bi nga xam ne lool am na te xadis bi mooy xadis numéro six cent quatre-vingt lañ ko gisoon baabu an tawliyati al imara wal qadaa wa ba nim jeexe moo doon xadis bi six cent moom kese sax la fa imam indi woon buntu boobu imaamu Nawawi benn xadis boobu la fi doon mooy xadis bii la boobu nag waxuñ ne woon na xadis bi dina ñëwaat parce que boo comme que cat bële leen rek la ci di woon euh, te indiwul woon côté bii euh, du guñu moo defoon nañ taxriij bi foofu duggoon ci kii bi waaye mooy xadis boobu nag mooy bii boo ko dégluwaatee di nga fa dégg lii nii voilà mooy xadis boobu la nag moo nekk nii voilà moo doon six cent quatre-vingt chapitre quatre-vingt-trois baabu nahyi an sawliyatil imaara wal qadaa wa ghayrihimaa min al wilaayaat liman sa'alahaa harasa aw harasa alayhaa fa'arrada bihaa voilà hadis boobu mooy ci ah ci biir hadis boobu ci la lii amee woon ci la ne damaa ñëw ci yonent bay saa saa ànd ak sama ñaari mbokk ci ashari yu na yi ñaari góor kenn keeg sama ndijoor kenn keeg sama càmmoñ radiyallahu anil jami' fa kilahuma sa'ala al-amal ku nekk ñoom daal laa yore saa salaam mu salarié ko embauché ko loo ko wan na bi yu fekk yonent bay saa salaam xaalam yastaaku mu ngi doon soccu gis nga mooy soccu ci kanamu ñi nga jiite dara newu ci soccu ci mbooloo dara new ci moo taxoon ñu waxoon la ca hadis lawla an ashqa ala ummati bokk na est ce que soccu ci mbooloo dañ koo sibam déet kenn sibu ko na hadis sayna Abu Musa bi radiyallahu anhu moom lañ la waxoon mu ne fa qaala yonent bay saa saam ne maa taqulu ya aba Muusa ñaar ñee di ñu laajee mu ne yow nag Abu Muusa yaw loo wax aw mu ne wala boog Abu Muusa la wala ya Abdallah ibn Qays qultu qaala qul fa qultu ma ne walladhi ba'athaka bil haqq maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yebal ci dëgg ma atla'ani ala ma fi anfusihima ñoom ñaar ñii xam loo wuñ ma yëgaluñ ma woon li nga xam ne moo ne woon ci ñoom ñaar liñ bëggoon wa ma sha'artu annahuma yatlubaani al-amal dañ bu ñëwee fii dañ lay laaj nga salarié leen nga jox leen liggéey qaala wa ka anni anzuru mu ne imaam Abu Musa radiyallahu anhu mu ngi mel ni maa ngi gis ilaa siwaakihi ci soccam bi moom yonent bari saa saam tahta ci suufu siiñam kii bi tuñam bi voilà wa qad qalasat mu ne te yëkkati na ko yëkkati ko na ah? mu ne fa qaala yonent bari saa saam ci la waxe ne lan aw la nastamila ala amalina man araada mu ne ñun duñu liggéeyloo suñu liggéey bi duñu ko jox di salarié di ko dénk koo xam ne moom da koo xenneem di ko laaj noonu kese déedéet ñun duñu ko def walakin idhab anta ya aba musa aw ya abdallah ibn qais daal di ko yónni fi nga xam ne mooy yaman après mu boole ko Seydina Muaz daal di ñëw ci ginnaaw euh, mu yebal yoon saa salaam daal di koy yebal hadis boobu gisoo hadis six quatre-vingt bi dana woon inna wallahi dane daxaltu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ana wa rajulani min bani ammi fa qala ahaduhuma ya rasulallah amirna ala ba'di ma wallaka hmm? mu nekk damaa ñëw ànd ak sama ñaari ñaari góor ci sama doomi baay dex yi kenn ki ne yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam eh, jox ñu ñu njiit ci lenn li la borom bi teg sa loxo eh, eh, méngoole lu ko jox la nga koy gérer azza wa jalla wa qala min la dalik keneen ko wax lu mel noonu fa qala inna wallahi laa nuwalli haaza al-amal ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alayhi muttafaqun alayhi loolu gisoon nañ ko mooy xadis boobu nag ci biir xadis boobu ci lii la njëkkoon a wax wàllu socc gi mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam kon wax nañ la lëkkaale mag suñu bunt bi mooy socc ci biir mbooloo dara nawu ci yooyu saasa bi ñi arrêté wul comme niñ la waxoon te tamit Seydina Abu Muusa loolu dañuy xam ne socc ci kanamu ñi nga xam ne yaa leen jiite yaa seen kilifa loolu it dara newu ci wallahu taala alam bal dañ naan sax dafa am solo jaa fa xeetu jàngale la wan leen nan lañuy soccoo ndax yonent bay saa saam xamal na la ne soccu nekkul rek ci li nga xamante ne mooy buñ gese wa taraful lisa wa tarafu moo mu ne wa taraful siwaaki ala lisaani catu li nga xam ne mooy soccu bi mu ngi woon ci kaw làmmiñam mu wanaale leen ci kenn soccu dañuy soccu làmmiñ waaye kenn du soccu ay buñ gese jàpp na jeex na wallahu taala alam hmm? kon loolu am na am na solo loolu am na solo lool allahu taala alam <laughs> waaw waaw hmm? loolu tamit gis yoneen saa saam ni nga xamante ne nii noonu la doon euh, géej day ni mu doon sottoo ba mu ngi socc naan o oh, oh. waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonee hmm? eh, imaam Abu Dawud wax nañ la sànq moom bu dee moom mi nga xamante ne eh, eh, noonu la ko solowee moom dane lay nanti may saa saa wax moom dane eh, daxaltu ala nabi sa ala nabi saa sallam wa huwa yastaak wa qad wada'a siwaak ala tarafi lisaani wa huwa yaqul yaani yatahawwa voilà mu ne dugg naa foofee noonu la ñëwee moom al imaam abu muusa bu njëkk bi dane atayna rasulallah sallallahu alayhi wasallam waaw ah, nastahmiluhu fa ra'aytuhu yastaaku ala lisaanihi qaala Abu Daawud wa qaala Souleymane mooy kenn ci sëriñam yi muy eh, Souleymane ibn Daawud al-Atakiyu eh, al-Baghdaadiyu rahimahullah moom nag ci tàllaleem foofee moom loolu la wax ne waqa mu ne daxaltu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yastaak wa qad wada'a siwaak ala tarafi lisaanihi wa yaqul eh eh voilà moom mu ne noonu la doon def. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ euh, imaamul Bukhari moom nee na mu naan oa oa voilà loolu am na tamit oa oa am na ih ih daal di am na imaamul Nasa'i moom andi na woom dane daxaltu foofu la nii la ñëwee ci imaamu Nasa'i daxaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa waaw damaa dugg ci leen saasam fekk muy socc wa tarafu siwaak ala lisaanihi wa yaqul ah ah, ah ah voilà ah ah bon du ah mais ah ayn bi ak hamza bi ah ah voilà <laughs> kon am nga o o il il ah ah ah ah voilà mooy <laughs> yooyu yëpp yu am la yoo xamante ne noonu hadith yi daal dina ci ñëwee wallahu taala alam hmm? moo riwaay imaam Abu kii nag imaam Ahmad ni mu ko dee daanaka daxaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yastan wa huwa waadun tarafa siwaak ala lisaani yastannu ila ila fawq waaw fa wasafa Hammaadun ka annahu yarfa'u siwaakahu qaala Hammaad wa wasafahu lana Ghaylaan qaala kaana yastannu tuula voilà mu ne man damaa dugg man Abu Muusa al-Ash'ari fekk muy sokk xaalam mu ngi teg li nga xam ne mooy catu socc bi ci. làmmeñam bi di soccu di jëm ilaa fawq jëm ci li nga xam ne mooy ci kaw mu ne Hammad bi nga xam ne mooy Hammad ibn Zayd daal di ñu koy wanale ka annahu yarfa'u mu ne mu ngi mel ni boobu da doon yëkkati siwaakahu soccam mu ne Hammad nee na la lanaa Ghaylaan muy Ghaylaan ibn Jarir daal di ñu koy malale kaala mu ne yastannu tuulan da doon eh, soccu ci jóge verticalement voilà parce que làmmeñ bi la ci kaw da ngay def noonu bi yëkkati di di yëkkati ci jële ci kaw ci biir làmme bi di génn di ñëw ba ci suuf di xëcc noonu di xëcc noonu lañ koy defee voilà bu dee bëñ yi nag wax nañ la boroom xam-xam yi lépp ñoom dañu ne ard moo mooy lañ gën a sopp moom lañ gën a sopp même bu dee xadis bi koy wax wérul waaye loolu lañ sopp waaye ku def ñaar yi comme niñ ko waxoon ci law lawla al ashqa ala ummati lépp baax na wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci lañu yem ci xadis bi bii di ñëw ñu gis xadiis bu mujj bi nga xam ne mooy wax ci wàllu soccu après nag buñ ci paree ci lay dugg nag ci wàllu fitra yi ci yeneen xadiis yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu wallahu te soccu ci fitra yi la bokk voilà daa bokk ci ci gën feddale ko moo tax mu daal di koy tudde ba pare daal di ne wax fi faalul fitra voilà zikrul al al xaas ba'da al am li nga xam ne mooy dañ ko jagleel ginnaaw bi non non judul am ba'da al xaas ginnaaw mooy fitra